muy xadis mille cinq cent vingt-neuf mu ne wa an Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu fi xadiisihi at-tawiil al-mashhuur alladii taqaddama fi baabi ar-rajaa'i annahu qaala qaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusallii faqaaluu ayna Maalik ibn Duxshum faqaala rajul zaalika munaafiq laa yuhibbu allaha wala rasuulahu faqaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa taqul zaalik alaa taraahu qad qaala laa ilaaha illa allahu yuriidu bidaalika wajhahu wa inna allaha qad harrama ala annaari man qaala laa ilaha illa allahu yabtaghi bidhalika wajha allah muttafaqun alayhi wa itban bikasri al-ayni ala al-mashhur wa hukiya dammuha wa ba'daha taa'un muthannaatun min fawq thumma baa'un muwahhada wa dukhshum بدم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu ñëw ñun nag deuxième hadith mu ne wan Itbaan bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Itbaan ginnaaw hadiis Seydina Abu Darda 1520 mu ne wan Itbaan bi Maalik mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mu ngi tudde Itbaan léegi nag loolu la lay takkal ci mu ne Itbaan bi kasril ayni moom nag boo koy jànge da ko jànge nii ma la koy waxe mooy aa bi ayn bi ci suuf ayn waaw alal mashhuur a siiw wa ne waaw mooy def ko maska bamba loolu it mbir moo xam ne xikaaya nañu ko netti nañ nettali nañ ko mu ne wa ba'daha kon ginnaaw bi mu la paralee ci ayn bi ay ñii ne ay ñii ne aw moo gën a siw mu ne alhamdulillah wa ba'daha ginnaawam taa um musanna am na ab taa mooy taa boobu nga xam ne ñaari tomb musanna ñaari tomb min faw ko ci kaw ñaari tomb yi ci kaw ngir nga bañ koo def ay ab ya summa ginnaaw taabi mu ne baa un muwahhada baa boo xam ne benn tomb kese la am voilà mooy loolu boo gisee ñu koy wax mooy parce que du tout le temps lañ doon maas ak def tomb yi léeg-léeg tem mu xaw euh, yooyu boo ko gisee nga war a xam dabtu bi te yooyu bokk na engagement yi mu jëloon ca introduction ba moom al imam al hafiz nawawi rahimahullah mu new kanta wa Duxsum hmm? maaleykum nu Duxsum léegi nag loolu nag la lay dikk la waa Duxsum moom nag ah moom nuñ nees koo takke waay léegi nag mu ne la loolu nag lay wax mu ne wa Duxsum mu ne mooy mooy maaleykum nu Duxsum ak Duxsum mu ne loolu bi dammi daali daal bi da nga koy euh, damma du wa iskaanil xaa xaa bi nga def ko sukkoon du wa dammi shiini shiin bi nga def ko su mooy mooy après xaa bi nga def ko su hmm? al mu'jamatay mooy xaa bi nga xam ne daa am tomb ak shiin bi nga xam ne daa am ñetti tomb ci kaw loolu lay wax kon dux shum loolu lañ koy jiw kon ginnaaw waan waa ne Itbaan mu ne mu jële Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu dëkk côté masjidul jumaa wala boo juste bala nga ci masjidul jumaa ca madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam am na panneau buy wax ne la masjidu Abdullah ibn Malik fii fee ngay jaar boo jógee jumaa yonent saa salaam jël zone euh, piétonne bi di dox ba yóbbu ba masjidu Quba ci sa càmmoñ da lay féete boo ñëwee ba jàkkaarloo ba seen jàkkaarloo nee gis masjidul jumaa am na tali bi dox avant nga ciy agsi tali boobu di jaar ah, bi coupé perpen bi bi coupé zone piétonne bi sa gauche foofu di nga gis benn panneau bu lay wax masjidu Itbaan mu nga fee waaw ah, fexe naa ko dem nag waaye après jotuma koo gis waaw indication bi euh, gisuma exactement mosquée bi quoi allahu taala alam kon wa an Itbaan ibn Malik mu ngi jëlee ci Itbaan ibn Malik radiyallahu anhu fi xadiisihi at-tawiil ci xadiisam bu gudd boobu al-mashhuur te siiw alladi bi nga xam ne taqaddama romboon na fii baabi rajaa ci buntu bay wax yaakaar muy xadiis numéro 417 lañ ko gise woon Allah waaw muy chapitre 51 baabu rajaa foofu lañ ko gise woon waaw léegi mu ne la foofu xadiis boobu la lay wax ne la jàlloon na lan la Seydina Ibn wax mu ne annahu qaala nee na qaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa mooy bi mu ñaanee bon xadiis lañ koy gàttal rek bi mu ñaanee yeneen salaam mu ñëw këram daal di ko fay am fu mu fu mu ko jullee yonent bi alayhi salaam boo wax ko lu taxoon mooy foofu nga xam ne waa di raanu naa euh, fala mosquée biñ la doon mosquée jumaa nekk. Hmm? Euh, première juma fi ko nag saa julli mais foofu aw xur la boo ñëwee xool rek boo ko tiimee xam ne fii ni mu ni mu xóote nii moom bu taw bi ñëwee gars yi dinañ am dina inondé quoi dina am fu inondé léegi nag loolu la doon wax yeneen saa salaam ci waa banu Salim ibn Awf <laughs> waa Quba banu euh, Amr ibn Salim nii banu Salim waa masjidul jumaa léegi. Euh, léegi mu mu mu mu ne ko woon man liy dox sama diggante mooy bu taw yi foofu bu baree ma jéggi ko day xaw a di ñëw ci jàkka ja nga xam ne moo leen di jiite day xaw a metti samay bët demeetul noonu sama gis léegi nag yeneen saa salaam damaa bëggoon daal boo mënoon a ñëw sama kër ma soppoon nga ñëw sama kër jullil ma fa benn bërëb boo xam ne koy jàppee jàkka julliwaay yeneen saa salaam ne ko naa ko def waaw insha allah benn bés benn bëccëg nii rajo yeneen saa saam aksi aksi na Abu Bakar Allah radiyallahu anhu <laughs> fekk mu ngi tàng jër mu ñaan ndigal ñu jox ko ndigal toogul jotula toog bi mu duggee nuyoo toogul lu dul dane fan nga bëgg ma jullil la ci ma jël ma ma daal di koy joxoñ fenn yeneen saa salaam jóg taxaw noonu dem ba foofu taxaw nag kabbaar ñu ñu sàpp ci gannaaw mu julli ñaari rakk ginnaaw ji mu sëlmal waa kër gi nag waa koñ bi ñu téye ko foofu nag ndax ah plat buñ ko defaral nag war koo gane la waa waa foofu waa raanu waa banu am manu Salim <laughs> ibn Awf daal di koy dégg rek dégg na leen saa salaam ñëw na seen quartier bi rek gaa yi daw kër gi fees del del del del waaw boobu nag lay wax kon mu ne qaama nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli yeneen tubaab yi saa dafa taxaw di julli waaw gisoon nañu riwaaya yooyu yëpp benn bi moom lay wax fa qaalu ñu ne ñu julli la dégg am boo xam ne non dafa pare ba pare moom ñu ne dafa dégg ñu bi muy julli après bi mu paree la leen la tontuwaay fa qaalu léegi mbooloo mi bi ñu ñëwee dégg yeneen saa saan ñu ñëw bari foofu après nag ñu naan ay na Maalik ibn Duxsum waxtaan wi jógee ñu ne mais ana ana Maalik ibn Duxsum wax nañ ne ñu koy takk léegi ann sahaaba la boo xam ne bu xam ne moom ñii sax fekk woon am benn waay ne ah bi ko kenn bi gaa yi laajee anamu rek gaa yi ah kooku de ne zalika munaafiq moom kooku munaafiq kooku laa yuhibbu llaha ta'ala ma ne soppul yàlla mu kawe mi wax wala rasuula yàlla tere na bi sallallahu alayhi wasallam topp sopp ci kenn soppul kenn yàlla ndax bala ngaa xam yàlla xam yeneen saa salaam ndax moo koy xamal waaye bu ko muy sopp yàlla man yeneen saa salaam ci bëggul yàlla bëggul yonent yo bëggul yàlla bëggul yonentam sallallahu alayhi wasallam ndawam fa qaala an-nabi yeneen saa salaam nañ ne ko laa taqul zalik ne ko eh bul wax loolu waay bul wax loolu alaa taraahu ndax gisoo ko qad qaala ken moom wax na laa ilaha illa allah yow Maalik ibn Duxsum mi ngay wax bokkute ñii seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ko dul yàlla te kaay ma wax la leen na yuridu bi zalika wajha loolu mu wax namm ci lu dul la face d'Allah nekk nekk yàlla kese tax mu daal di daal di dugg ci l'islam gëm kàddu yooyee te nag yëgal leen na ak mbooloo mi yëpp ak waa àddina bi yëpp ba xeetam ñëpp nañu yëg wa inna allaha te borom bi qad harrama ala an-nar xaraamal na sawara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 am yéene bi borom bi xaraamal na sa yaram sawara mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo lool nag waxoon nañ la dina ñëw hadis mille cinq cent vingt neuf ko gisee ca baabu raja chapitre cinquante et un hadis mille quatre cent dix no non quatre cent dix sept walillahi alhamdu wal minna borom bi def nañu agsi ci yaa fay lépp loo xam ne lu jëm ci côté taxrij bi xadiis bi fu ne nan la ñëwee kaddu yooyu loolu defoon nañ ko fa da nga fay dellu xanaa kay bu amee lenn rek loo xam ne ak tamit xóotal bi ci njàngat yeeg yooyu foofu lañ ko defewoon bu ñu amee lenn ginnaaw li nga xam ne daal moom lañ ci mën a wax mooy ban lëkkaale la am ak bunt bii nga xam ne moom la ko imaamu Nawawi indi di wax ci xaraamalu dégg jëw ak digal gi ñuy dégg gi nga xam ne moo dégg jëw goo xam ne gu xaram la mu delloo ko te bañal aji wax jalam wax voilà loolu dañ naan la yonent bi alayhi salaam moom lañu ñu jàngal fii parce que waa ji nga xamante ne moo wax ne Maalik ibn Duxshum radiyallahu anhu te moom Badra te moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taal masjidu Diraar waaw jàkka jooju waa naafiq yi Abu Amir al-Fasiq def lu woon waaw ngir mu nekk kii jeune nifaaq foofu la ca biir Medina dañ ne woon yeneen saa salaam ñëwal inaugurer ñu ko fekk yeneen saa salaam di toppatoo ghazwatu Tabuk ñoom ñu ngi toppatoo leneen li leen ñor mooy division indi discorde waaw ci biir jullit ñi jàkka joojee moom mii nii bokk na ci ñi nga xamante ne muy Maalik ibn Duxsum bokk na ci ñi ko taal ñi yeneen saa salaam wax ñu dem taal ko. waaw léegi ku mel noonu ba pare li ci gënatee garaaw yëpp moom mooy shahida badra moom loolu moom mooy mooy mooy affaire <laughs> waaw moom fekk na badar léegi kooku waa ji ne waa euh, ne kooku moom euh, kii la ko waa naafiq la waaw kooku soppul yàlla soppul yonent bi alayhi salaam ku soppul yàlla soppul yonent salaam doon nga dem badar ba yonent bi Seydina Ali radiyallahu anhu ne man dégg naa xadiis bi nekk saxiix yi mu ne dégg naa keroog mooy kiiwu euh, xaadisatu bi ñuy waaje ubbi ji màkka te ma ibn abi baltaa Xaatib ibn abi abi baltaata radiyallahu anhu yónni woon ndaw sa ndaw sa ñëwoon Medina bëgg ñu ko dimbali nee na jóge woon Quraysh mu joxoon ko benn bataaxal ngir alerter yenn ci kilifaay Makka yi waaw ngir ñu aaral ko ak njabootam amaana bu defee loolu ba bañ ko découvrir ci gàttal ba jàpp ndaw sa ba gis bataaxal bi yeneen saa san laaj ma eh, Xaatib ne ko lii lan la mu expliquer Seydina Omar dafa jóg ne yonent balay saa sam bàyyil ma dog baatu naafiq bi laa wax yeneen saa salam ne ko Omar xanaa xamoo ne borom bi yëddu na xool na xolu waa Badar ne leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen waaw kooku kii bokku ci ñoom waaji ne waaji laa yuhibbu allah wa rasulah bëggul yàlla bëggul ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam di ñu xamal ne boo déggee jëw na nga ko delloo moom ci boppam bàyyiwul keneen di ko def moo ne waa ji laa taxul zalik bul wax loolu ba pare utal ngànt utal luy wane tamit luy wane ne yow li nga wax nii mooy teguut fen xanaa gisoo ko moom mu ne laa ilaha illallah te borom bi ñun lan lañu atteloo mooy li ci biti waa ñu nee na laa ilaha illallah te yeneen saa xamal ñu leneen mooy loo xam ne waa ji xamu ko yuridu bi daalika wajalla ndax waa ji bu xamoon ne dëggu na ci lool doonu woon taxaw di wax lool tamit <laughs> di wax lool ci xaqam waaw waaye dafa gis moo tax euh, moom dafa joxe woon joxe woon na nag lu tax <laughs> lu tax mu wax loolu waa ji biñ ne euh, ah yeneen saa salaam c'est que moom nekkul lu dul koo xamante ne nii day neexook ñoom ñoom lay àndal ak ñoom mais waaw ba pare naan fa wallahi la nara wuddahu wala xadiitahu illa ila al waaw waaw ndax yonent saa saa boo gisee ma wax lii ne waa ji bëggul yàlla taala bëggul yonent bi sa yonent sa ndaw muy yow mii alayhi salaatu salaam mooy ñun gisuñu wat naa ci yàlla ne ñun ama ama amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu gisuñu ak soppam taruk sopp wala xadiisahu ay nettaleem ay ñu muy causal illaa ilal munaafiqi nurul ci naafiqi waaw yonent saa ne ko tontu ko ne ko fa inna allaha qad harrama ala an-naari man qaala laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah yabtaghi bi dhalika wajha allah sallallahu alayhi wa sallam ci riwaaya biñ ko gisee 417 noonu la ko waxoon bi waaji waxee lool yonent ba alayhi salaam delloo ko wax delloo waat ko wax ci ne ko malgré lii nga wax boroom bi xaraamal na ci safara képp koo xam ne nee nga laa ilaha illa allah muhammadun sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawal yàlla la yabtaghi bi dhalika wajha allah di sàkku ci loolu li nga xamante ne mooy hmm, la face d'Allah mu yàlla kon mooy yeneen saa salaam ci boppam moo ñu xamal ne boo déggee jëw delloo ko moo tax mu ne waa ji laa taxul daalika waa ji wax mu ne bi eh, kii waaw ñun boo gisee parce que loolu c'est des apparences trompeuses voilà waaw waa ji ah, mën na nekk waxoon nañ ko foofu mais li muy nekk ak ñoom bu nekkeek ñoom yenn caay-caay duñ ko def c'est sûr parce que naa fiq day camouflé wu te waa ji dëggu la waaw moo tax buñ naan euh, ànd ak faasiq jaaduwul loolu du luñ jooyal ah que bi rek mooy comme faasiq ngeen bokk oto ngeen dem du lool kese ah waaw yow boo xamee ne ñi ay faasiq la wala waa ji faasiq la mais yow fu mu la gisee moom day arrêté li muy def yëpp waaw moom bu la gisee rek day am kersa quoi kooku kay dañ naan la del nekk ak moom. te lekk moom boo gën yow koo xam ne boo fi newul mu toj dëkk bi boo fi newee loolu lépp mu arrêté ko mais dañ naan la léegi bul nekk ak moom parce que c'est un fasiq te yi nee woon na dañ naan la boroom Laxdari yi li mu wax yow yaa déggu li mu wax na ah non c'est dañoo bokk vol ñu bokk ay siège ah tànn ma ko tànnul siège yi waaw ñu boole ñu noonu wala sax ba ma ko tànnee naa ko tànn moom it mu tànn boo xam ne ñun xamoon te xaw ma woon ne sax di ci lay dugg ñu dugg noonu mu yàq faasik loolu aw ma ci choix bi du lool kese ah lool ci la waaye mooy yu mel nii Maalik ibn Duxsum doon def ànd ak ci ci ñoom ndax bu nekkee ñoom dina tax ñoom seen bonte boobu du ñu ko def yooyu moom mu doon nekk ak ñoom <laughs> léegi nag ñi nga xam ne xamuñu gis ko rek muy ànd ak ñoom ñu naan kii. waaw moo tax lu lu jar a bàyyi xel man de xaw ma la mën a àndeeg ñi sooy moom moom diine kese ko ñor mais bu amee ci loolu man gars yi clochard yi rek lay toogal ah te yow xamoo bu toogee ñoom lu muy wax xamoo lu mu leen defal amaana daawa ja nekk ci daawa la nekk te loolu mooy njort gën rafet bu ñu am kooku ci daawa la nekk waaw moom gars yi naankatu gaa yi naan ber ci mbedd mi nii mooy de bu paree njàngam yeeg ak gëstoom yeeg yooyu muy def ak liggéeyam beeg yooyu moom daal boo amee benn temps day ñëw toog ak ñoom di waxtaan ko ah man sawaay luy jaaxal na ma de yaa ngi koy jëw de sawaay demal laaj ko loolu gën a seen ñee ko diw waaw man de waaye li ngay toogal moom ah? luy tax tax bi au minimum mu wax la mu leer mu nga jàll dootoo am njort lu ñaaw te di ko jëw feneen kon Maalik ibn Duxsum yeneen saa sam jàngal ñu ne laa taqul saalik yee bul wax loolu waaw ba pare wan ko lu tax waroo wax loolu ci sa mbokku jullit voilà li ngay wax yëpp da nga koo yaakaar kese waaw kon loolu lii mooy lëkkaaleem suñu bunt bi wallahu taala aalam al imaamu al xaafidu an mu indi dernier xadiis bi moom itam gisoon nañu ko alhamdulillah muy xadiis mille cinq cent trente mu ne wa an Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fi xadiisihi at-tawiil fi qissati tawbatihi wa qad sabaqa fi baabi at-tawba annahu qaala qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa jaalisun fil qawmi bi Tabuk maa fa'ala Ka'bu bnu Maalik faqaala rajulun min banii Salima yaa rasuulallah habasahu burdaahu wan-nazaru fii 'itfayhi faqaala lahu Mu'aaz bnu Jabal radiyallahu anhu bi'sa maa qulta wallahi ya rasulalahi ma calimna alayhi illaa xayra fasakata rasulalahi sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi citfaahu jaanibahu wa huwa ishaaratun ilaa icjaabihi binafsihi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu indi bu mujj mu ne waan Ka'b ibn Malik mu ngi jële ci Seydina Mawlana Ka'b ibn Malik al-Ansari ash-sha'ir radiyallahu anhu <laughs> grand poète la woon na ah, Aqabi la bokkoon boo fekkoon na Aqaba <laughs> anhu fii hadithihi at-tawil ci haditham bu gudd boobu fii qissati tawbati doon wax doon nettali nan la ko borom bi delloo waate ci boppam nangu tuubam mu ne hadis bii nag waqat sabaqa romboon na fii baabi tawba ca buntu ba nga xam ne moo doon wax ak tawba mooy tuub mooy mooy buntu deuxième waaw chapitre deux baabu tawba foofu la ñëw woon bu gudd a gudd comme ni ko waxee rahmatullah alayhi mu ne annahu qaala nee moo doon chat mooy doon hadis hmm foofu la ca baabu li nga xamante ne mooy tawba waaw mu ne annahu qaala qaala nabi mu ne yeneen saasam mooy ca biir xadis ba mu ne yeneen saasam dafa wax wa huwa ta xaalam mooy fekk ba muy wax lii jaalisu mu nga toog fil qawmi ci saxaabaam yi yi àndoon ak moom tabu bi tabuka ci tabu ci neuvième année bi ginnaaw gàddaay bi juróom-ñeenteelu an mi bam demee ngir jullit ñi laale ki nga xam ne mooy Qaysar di Hiraqla azimu Rum voilà nekkoon le César byzantin di Hiraqla léegi euh, bi nga xam ne fa la nekk foofee Tabuk mu ne ma fa'ala Ka'b ibn Malik yonent saa salaam seetlu ci mbooloo mi xam seetluwul Ka'b ibn Malik ci biir gisu ko ak ni mu baaxee ni mu mel ak ni mu moo tax mu yittewoo ngeen ne waa Ka'b ibn Malik nu mu def fa qaala rajulun min bani Salima benn waay bu bokk ci waa banu Salima ki waaso ñoom Seydina Jaabir ñoom Seydina abu abu abu abu abu abu abu harisu Rasulillah <laughs> Abu Qatada voilà <laughs> radiyallahu anhu benn waay bokk ci seen ñu ne ya Rasulallah ah yow ndawal Yàlla sallallahu alaihi wasallam taamu ngay laaj eh, taamu de sawaay saa salaam taabu moom xam nga lan moo ko téye eh, taabu moom ne yaa Rasuulallah yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam habasahu burda gis nga kaabu dara téyewu ko hmm. bi téyewu ko bu bu bañ a ñëw ànd ak ñun ànd ak yow ci xare bi xam nga lu ko fa téye yeneen saa salaam burdaahu ñaari burdam yéreem yi muy sol hmm. Hmm. moom daal dóor lees kese ko neex dóor leer <laughs> waaw say kamb non kamb moom moom dóor leer kese c'est un dóor leer yo <laughs> xam nga kaabu ci ñoom la bokk ci waa Salima ci ñoom la bokk mais benn waay boo xam ne daxa ñoo bokk waaso ci biir ansaar yi waaye mu ne oh kamb daal dara xam nga ñu mel noonu tam ñu wane ne ñoo léegi ñoo gën a xam ñoo gën a xam waaj yi nga xamante ne moom lañu laaj kon nag xaaral man ma tontu waaw moom mii daal kaabu waaw daa nekk koo xamante ne nii euh, li ko wéem lenn la mooy buur daaxu ñaari yéeréen yi nga xamante ne moom lay moom lay moom lay sow waaw moom daal looloo ko sonal loolu foo ko fekk mu ngi toppatoo yéeréem ak colkoom waaw nan dafa naan wan nadaru ak di xool fii itfayhi mu ne itfayhi mooy jaaniba mooy ñaari wetam bi waaw mu ne loolu nag li ci jublu mooy wa huwa loolu ishaara loolu nag ab junj la lan la ci lan la ci junj lan la ci jublu mooy da ci junj ne sawaay xam nga lan la ishaara ak junj la ila ijaabi bi nafsi mooy moom moom moom lenn la quoi non xam nga lan moo ko yéem mooy boppam waaye temps moom waaw daa yéemu ci boppam ndeysaan lool daal moo ko sonal yeneen saa salaam waaw loolu képp la du leneen laa wax <laughs> léegi euh, yeneen saa Seydina Muaz nag jël jël jël la parole waaw fa qaala lahu Muaz Seydina Muaz ibn Jabal ibn Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ne ko bi sama qult yow mii li nga wax ñaaw naa yow li nga wax ak ñaaw lu tax nga mën a wax lii ci sa mbokk wallahi maa ngi wat ci yàlla waaw ya rasulallah yow ndawal yàlla li saa salam yow mi ñu laaj ci Kaab kii wax wax ju ñaaw ji maa alimna alayhi illaa xayra Kaab xamuñu ci moom lu dul yiw waaw Seydina Muaz delloo jëw ji yeneen saa salam fa sakata rasulullah yeneen saa salam noppi lu tax mu noppi irdaan ridaan dafa gërëm li nga xam ne moom la Seydina Muaz delloo jëw ji comme moom ni ko defee woon ci xadis bi ñu génn léegi waaw mooy kii moom doxal na li nga xam ne moom laa leen doon jàngal waaw kay waaw waaw waaw mu ngi noonu wane nag ku mel ni ku mel nii dañ koy delloo wax comme ni ma leen ko de ma ko delloo woon waa ji doon wax ci Itbaan ibn Maalik comme que fii moom moo laaj daa laaj ngir xam rek temps ci lan la ne bu amee ko xam ne ah yoneen saa salaam moom de daa feebar par exemple. mu wax lool wala ah moom de daa amuloon waruwaay wala nàngam mu wax lool mais sa jóg ne moo Kaab daal fii dara li ko yéem du dara dara dara lu dul yéeréen yi muy sol daal moom dafa yéemu ci boppam waa ak wetam yi yi foo ko fekk mu ngi xool di xool di rafetal di xool kooku moo xam naa mooy xanaa kii ci seetu yi la doon dëkk waaw ndax yéemu gum yéemu ci boppam waaye ba mu waxee lool naa Muaz ne ko li nga wax ñaaw yow wat nañ ci yàlla yow ndawal yàlla li saa salaam waaw pourtant que mook mook mook kii euh, mooy euh, saxaaba bi mook Seydina Kaabu ñoom ñoo bokk waaso ñoom ak nit quoi ñoom ñëpp ci waa Ansaar lañ Seydina Muaz radiyallahu anhu moom bokkul sax ci waa Banu Salima waaw mais teewul affaire bi du affaire waasook yooyu voilà amul man ki may défendre ah, est-ce que ñun ñoo bokk waaso ñoo bokk néeg buñ bokkee néeg ñoo bokk maam buñ bokkee maam waa je le défends si non non non non non non non waa ji wax la li kàmb ñoom ñoo bokk néegu kii alors que Seydina Mu'adh moom déedéet waaye teewul dafa jóg ne waa ji yow li nga wax dafa ñaaw waaw yow li nga wax ñaaw waa yow eh, yow nan nga mën a wax lii waaw ñun xamuñu ci moom lu dul yiw yoneen saa salaam kii li mu wax nii. dara fii waaw yeneen saa salaam daal di noppi ngir gërëm gu mu gërëm li Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu daal di wax dëgg la ñoom ñëpp ci Xasraj lañ bokk waaye ci néeg ci biir Xasraj Ka'b bokk ko Seydina Muaz radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma alors que ki waa wax wax ju ñaaw ji ñoom ñaar ñoo bokkum néeg <laughs> ñoo bokkum néeg ci wàllu woowee mooy tax affaire bi daal loolu la lii nag hadis bi it comme biñ jóge lépp lees ci waroon a wax waxoon nañ ko boobee moo tax da nga fay dellu euh, nawuñu fi di wax loo xam waxoon nañu ko léegi nag mu des euh, ana lëkkaaleem kese lañ ciy wax ak bunt bi mooy li Seydina Muaz def radiyallahu anhu président boroom xam-xam yi waaw bi yoneen saa sam laajee am ku jóg wax loo xam ne tontu boo xam ne ñagas na ñaaw na ci mbokkam jullitam bi sëy naa Muaz weddi affaire bi ne ko li nga ñaaw li nga wax ak ñaaw wa amru man sami'a ghibatan muharrama ndax jëw ju xaraam la bi raddiha nga del boo waaw waaw akbar alhamdulillah te loolu lañ ciy jàng ne ngir nga delloo ko nekkul ne sëriñ baa ngi fi naa bàyyi noonu moom dina ko def léeg-léeg taalibe bi moo koy def Seydina Muaaz da koo def ci kanam yeneen saa saam parce que saa saam mooy ki laajte xam nga fële gaa yi ñoo laaj Maalik ibn Duxsum mi ngi génn gaa yi ñoom ñoo laaj ne waa ana ana Maalik ibn Duxsum waa ji wax li muy wax yeneen saa saam ne ko bul wax loolu bii nag yeneen saa saam mooy ki laaj moo laaj ne ana Maalik ana ana ana kii Ka'b ibn Maalik ni mu def waa ji tontu. loolu li yàlla fi biir mbooloo mi mooy ku xam ku kenn ci ñoom jóg même bu dee sëriñ baa ngi sëriñ bi moo laajte ne ah, ah sëriñ bi kii li mu wax xamuñu loolu ci moom ñun li ñu xam daal mooy yiw kooku da dugg ca xadiisu sayyidina abu darda bi man radda an irdi axiihi radda allahu an wajhi naar yawm al ku delloo ak jëw buñ doon jëw sa mbokk borom bi dina la fegal laq safara bisub taxawaay ba kon nag lëkkaaleeg buntu baa ngo kon nag yaa masharal muslimin kon ñun fu ñu dégg jëw bu ñu mën a delloo nañu ko delloo waaw borom bi dinañu fu fegal safara bis boo xam ne dinañ bëgg ku ñu fegal wallahu taala alam kon ci kaw noonu lañ jeexal buntu bi bii di ñëw ñu gis beneen dernier bunt bi wax ci wàllu riba insha allahu taala mooy nag li nga xam ne ginnaaw lii nga xam ne mooy attitude bi ngay am ginnaaw ba ñu xamee ne riba dafa xaraam mooy jëw nan nga war a doxale nan nga war a taxaw waa léegi est ce jëw lépp lépp lépp moo xaraam moo tax imaam An-Nawawi doon préciser fee ghibatan muharrama jëw ju ñu xaraamal mu ne la nag xaaral nañ ba ñëw am nay exception foo xam ne moom dañ fay may nit ki jëw nga jëw waaw parce que sinon boo ko deful day problème ya muy indi sa ñàkk koo def moo gin a garaaw wallahu taala alam nag lay jël